baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walladina aataynaahum alkitaaba yafraxuuna bima unzila ilayka wa min alaxzaabi man yunkir man yunkiru bacdah qul innama umirtu an acbuda allaha wala ushriku bih ilayhi adcu wa ilayhi maab suñu boroom tabaaraka wa di wax fanweer bi ak juróom benn mu ne walladiina ñi nga xamante ne nii nag aataynaahumul kitaab ñoom laa joxoon téere bi boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñenn ne ñii ñi muy wax mooy yahuud ak ñi nga xamante ne nii ñooy karcaan yi am ñu ne moo mooy jullit ñi lay wax yafraxuuna bima unzila ilayk ñoom de dañuy bëgge kontaan lool ci li nga xamante ne nii moom lañu wàcce ci yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy alquraan jii dañ cee ndax dafa ñëw dëppook li nga xamante ne nii moom lañ xamoon te loolu la leen seen yonent yu jiitu yi alayhimu salaatu wassalaam doon dig mu ne nag wa min al ahzaab kantaa ñi nga xama am na nag ci kuréel yi ci pàcc yi am ñu ne ñi yéeféer yi lay wax muy yéeféru Quraysh yi mooy ci waa Quraysh am na ci ñoo xam ne ci ñoom man yunkiru ba'da loo xamante ne nii ñoom gëmuñu leen li ci alquran quoi ndax dëppoowul ak seen bànneex yenn yi bon dinañ ne sax bon yii alquran di wax bon makaarimul axlaaq la quoi mooy yenn yi comme ni muy wax ay yenn yi nga xamante ne nii da lay day day alquran day wax comme ni ñu gisoon rek ci suuratu kii bi ñuy gis ci suuratul israa yi wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana par exemple wa bil waalidayni ihsaana yooyu dinañ ko d'accord quoi ne waaw rafetal ci say waajur moom waaw lool d'accord nañ ci waaye nag bu njëkk bi moom la ta'budu illaa iyyaahu c'est à revoir quoi kon loolu la wa am na nag ci mooy ci kuréelu màkka yi muy waa Quraysh ñii di yéeféru Quraysh yi am ñu ne mooy ci yée yi rek yahuud yi yi mooy ku fee mooy mooy mooy mbooloom ci yahuud yi am na ci yahuud yi ak nasaraan yi ñoo xamante ne nii yunkiru day weddi di daal di bañ baadahu lenn ci alquran naan mo waaye lii daal ñoom mënuñu ko gëm ndax lan seen busol mooy seen bànneex daal la àndul léegi nag suñu moroom ne qul waxal ne innama umirtu wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne innama li am ba des umirtu an abudallah man de dañu maa digal an abudallah may wéetal sama borom tabaraka wa taala ci jaamu bi ma koy jaamu di ko jaamu te duma ko wéetal duma ko bokkaaleeg dara wala ushriku bi te duma ko bokkaaleeg dara ilayhi ci moom ad'u ci moom laay woote jëme mooy woote wu ma jëme ci sama bopp de ñëw leen ba ngeen ñëw léegi man maa sampu nekk yàlla bi ñuy jaamu déedéet woon du ma man duma ma objectif bi de xam nga kuy objectif bi woowu ma leen ne leen ñëw leen ci man léegi nag bon jeex na yàlla may faase ko man la déedéet déedéet man bu ngeen ma toppee mooy waaye topp yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy topp yàlla képp ku jàpp yonent bi aleyhi salaatu salaam comme objectif mooy borom bi nga jàppee objectif. ndax moom mooy objectif waaye li leen di wax li nga xam ne moom la leen di dàqal fii mooy woowu ma leen ba ci man après ma ne yàlla amul daal effacé yàlla léegi ne man maa fi ne déedéet ilayhi ad'u man de ci moom boroom bi tabaraka wa taala dong laay woote de wa ilayhi te ci moom ma maabe moom ci moom lay dellu mooy saa samak dellu ci borom bi tabaraka wa la ne mu ne wa kadhalika naka nii anzalnaahu lañu wàcc alquraan ji hukman arabiyya mu nekk alquraan joo xam ne atte yi fi nekk yépp suñu boroom daf ko leeral ci làngu arab waaye wa kadhalika naka nii anzalnaahu lañu wàcc alquraan ji hukman arabiyya mu nekk ci loo xam ne ci làngu arab la boo xamante ne nii comme ñii nga xam ne waa quraysh ñii waaye wala in tabata ahwaahum cëy waay boo toppoon yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yow jullit bi cëy si boo boo toppoon ahwaahum li nga xamante ne mooy seen bànneexu bakkan yii moom lañ la waxoon ci kaw ne ñoom li taxoon wa minal ahzaabi man yunkiru ba'da li taxoon lenn ci kuréelu Quraysh yi te mooy ñi nekk yéefér waaye lenn ci kuréelu te mooy ñi ëppoon ci yahud yi ak nasaraan yi te loolu mooy seen kuréel yooyu mu bari ñoo xam ne yunkiru ba'da dañ doon bañ lenn alquran mooy dëppoowul ak seen bànneex moo tax suñu boroom nag ne ko wala in tabata dama laa wàcceel alquran ji def ko arab atte yi ci nekk leer nañ ma leeral ko def ko ci bilisaanin mu mubiin ci làkku arab boo xam ne bu leer la atte yi daal di leer suñu boroom fussilat aayaati comme ni mu ko waxe woon ci suuratu fussilat kene moom téere la boo xam ne fussilat dañoo daal ayaatuhu laayam yi kon nag mu ne cëy boo toppoon gis nga li nga xam ne mooy seen bakkan yii seen bànneex yii nga xam ne moo leen di jiital ci lépp mooy seen busol moom daal dañoo jël seen seen seen seen bopp daal gam-gam le kooku sareetu mbaam daal di koy yeew daal di jox ki nga xamante ne mooy seen bakkan mu leen di wommat kon nag wala ni tamata bés yow jullit bi bés boo fi toppee yow ki nga xamante ne ahwaahum gis nga bànneexu yéeféer yii naan la walaa way lislaam yi dafa tardé waa ah yii nii doxatul quoi il faut réformer lislaam léegi jàng ngeen l'islam yéen ñi ko jot a jàng sax ñu leen di woowee ustaas ay muallim ak gaayoo yële waa xam ngeen ay cheikh ñëw leen nag ginnaaw bi ngeen ko xamee ñun yéeféer yi ñoo leen war a wax nag ban compréhension ngeen ci war a am leen dofan bi kenn jàpp na li ngeen jàngoon ba xam ko ci l'islam ci alquran ak sunna këne loolu da ngeen koo war a dunde ah non non non ça c'est loolu patrimoine kese la pour rek ngeen xam quoi c'est de la culture général mais jamais jamais jamais pour dund ko ku ko dund nag dinañ la taxer ay noo yoo xamante ne nii moo tax ñoom ñoom ñoom lañu lay embargoé daal di lay mettre au banc de la société daal di lay diaboliser loolu nag yow bu taxee wala yu mel noonu wala la ne fa ñoom ñu la koy xoye yow jullit bi naan la lii fii la dund gi ne dund après amul ah. loolu ñi ñu ko doon wax mooy ñu amul dara suñu borom ne. walay ne tamata cëy boo toppoon ahwaahum seen bànneex yii nga xam ne bañ diineeg li borom bi tabaraka wa taala wàcce bandama ja aka ginnaaw bi mu la dikkalee minal ilmi ci xam-xam mooy xam-xamu alquran dikkal la nga ne ko fi dégg topp bànneexu ñoo xamante ne xamuñu dara maalaka bu boobaa de doo am minallahi tukkee ca borom bi tabaraka wa taala mi wali yéen koo xam ne mooy méngoo say mbir mukk wala waaq walla koo xamante ne bu la borom bi di teg ay daan ca la tax yow nga bàyyi fi leeram gi ginnaaw ba la dikkalee topp li nga xamante ne bànneexu ñu xamul dara ñi bu lay teg mbugal